wa ardaahuma fi lmuqaddima fi faslun fi tilaawati wa maa yataallaqu biha amma alladhi min ba'di asrin mana'a minha fa inna nahyahu la yusma'a allalahu bi annaha dirasa ahlil yahudi fam bidan qiyaasa kon fii la ñemoon bi muy wax moom sëriñ bi radiyallahu anhu que néew kantawaa ji nga xam ne boroom xam-xam bi nga xam ne rahimahullah dane ginnaaw tàkkusaan nag dañ ciy tere jàng alquran moo tax ca kaw waxoon na la simuñu ci dara joxoon na la doone war na la lu toog simuñu ci dara ci benn ca ñuy dëgër ci boroom xam-xam yi mooy wax gi nga xam ne mooy di sax te boo dëgg mooy dëgg te mooy dëgg waaw mooy ne kenn simul jàng alquran ci benn waxtu ay gis ñenn ñi ñu naan man moom bu mu duggee ci bus bi gaa yi teg ay musique man du ma fa jàngal xuraan dañ naan la jàngal nga naan la looy def da ngay toog di di jàngal da am beneen tax ay non man ma dugg ci métro bi wala dugg ci bis bi wala dugg daayu ci ci ci ci tataar yi Dakar dem dikk bi sa waay eh, eh, waa ji super bi wala eh, jaga-jaay bi ah ba ma fa duggee sawaay gaa yi ay ay ay lañ doon teg ma ne jàngal alxuraan da ngaa yor course da ngay wala sa xel wala loolu da ngay jàng jàngal après kenn sibu fi fen waaw <laughs> ci benn waxtu kenn ko sibul waaw am na nag bërëb yoo xam ne doo fa jàngal alxuraan comme ci toilette yi dugg ci biir toilette yi jàngal alxuraan non non non loolu dañ koy tere parce que loolu duy tegginte dañ koo tere voilà mais ay comme kii yooyu déedéet voilà kon mu ne kantaan daal ki nga xamante ne nii moom dane bon. loolu dañ koy tere ginnaaw tàkkusaan mu ne ko ak teram kenn du ko dégg voilà kenn du ko dégg yàlla tere ñu koy doxe mu ne nag kaay ma wax la moom nag kooku li rahimahullah fi mu teg wax ji boroom xam-xam boobale dane allalahu layal na ko utal na ko lay ci wax jim ne dañuy tere ginnaaw tàkkusaan ñuy jàngal quran bi annaha ndax ginnaaw tàkkusaan diraasa mooy jamono yi waxtooy jàngu la di ahlil yahuudi yahuudi dañ ciy jàng seen tawraat yi nee nañu waaw mu ne comme que ñoom dañ ko ciy def te yonent ma ne saa saa moom boo en fait dafa def qiyaas moom la moo tax mu ne fan bi tan kon nag sànnil qiyaas ax mooy qiyaas boobu mu def voilà ndax kul kullu qiyaasin saadama nas fa huwa manbud dañ koy toj dañ koy sànni waaw laa qiyaasa moom la ko boroom xam-xam yi di wax laa qiyaasa fi muqaabilin nas amul qiyaas ci kanamu nas suñu boroom dane jàngale alquran lu ma unzila ilayk jàngal li nga xamante ni moom lañ wàcc ci watlu wa an atlu alquran moo wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci li nga xamante ni moom lañ ma digal mooy may jàng alquran yonent bi saa saa wax ñu ci xadiis yi ñu ay zayyinu aswaatakum seen kii alquraan bi bi bi bi eh, rafet taaral leen alquraan ci ni ngeen koy jàngee rafetal seen baat yeeg yooyu est-ce que fenn la wax ne waxtu wi moom dañ ko koy aaye wazkurullaha dhikran kathiira wa sabbihuhu bukratan wa asila dee leen tudd borom bi tabaaraka wa taala eh, tudd ko bari di ko sàbbal bu dégg bëccëg te alquraan sàbbal eh, ñaata sàbbal ngay yooyu boo koy def yaa ngi ci jaamu yàlla gi gën a daanaka ci nga ne ndax kàddu borom bi tabaaraka wa taala ngay wax fi mu gën a mooy ci biir julli waaw léegi mooy loolu noonu euh, voilà mooy yonent bi alayhi salaatu salaam naa fàttali mooy ne euh, euh, mooy voilà mooy qiyaas boobu noonu mu def doxul waaw parce que dañu yi parce dafa gis yonent bi alayhi salaatu salaam ci xadiis yu bari comme Mawlana ibn Umar xadiisam yi nekk Sahihayni xaaliful yahuuda wan nasaara naan ay wa leen dee leen dee leen bàyyi seen sikkim yi te ngeen di wat seen naanu yi xaaliful yahuuda wan nasaara léegi nag ngay gis ñoom nee nañ julli la ñoom ñooy jullit lañu ah léegi ñoom nan la ñuy def seen moustache yi la ñuy bàyyi di niroo ah communiste yu yàgg yooyu la ta ta te sàppi masuñoo saf sax bay sàppi voilà nga xam ne ñu demodo ñooñ nga xamante ne daraay kii newu ci ak façon Kisra yoo yële ñu bàyyi seen xuuf seen sikkim yi ba mu set wecc ñu bàyyi seen moustache yi nag di jaay l'intellectuel di jaay le soviétique ah le talibé de bàyyi fi ki leen borom bi ne laqad kaana la lakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na ci si biir yonente bi sa saa salaam bi gën a mat ñu ne ko fi dégg nit dege dem di topp ay Marx ay ay Lénine ak wal iyaadu billah di niru niru la ñoom ak les grands syndicalistes yu dix-neuvième siècle yaa yooyu ca prolétaire yaa gaaya wal iyaadu billah hein léegi mu ne kon wute leen ak ñoom bàyyi leen seen sikkim yi mu sëq te ngeen wàññi naanu yi mooy seen sikkim yi seen moustache seen moustache boobu hein xaaliful yahuuda wute leen ak yahuudi ak nasaraan yi waaw ak yu bari texte yu bari yoo xam ne yonent bi saa saa da ciy wax lool ñuy wuteeg yahuud yi ak nasaraan yi naan lii de yahuud yi duñ ko def yéen def leen wala nasaraan yi yéen def leen waaw. léegi boroom xam-xam bi wax lii nag loolu la gis ne comme que yahuud ñoom dañuy faral di jàng seen tawraat bi seen téere bi nga xam ne mais du faux mooy faux tawraat bi ah mooy seen faux bi ñu tooraa bu bon bi ñu yor nga xamante ne nii eh, xam nga tooraa ci boppam mooy bi nga xam ne ñoom ñoo ko créer seen bopp. parce que lu yàlla wàccewul nga daan yàllaa ko wàcce man da baax waaye tawraat bi nga xam ne moom la yàlla wàcce loolu mooy bi baax waaw tàntaay yi ñu yor nii ay évangile yi gaa yi yor loolu lépp maa anzala bi biha min sultaan yàlla wàccewu ci dara benn preuve buy wane ne moo ko te nee na waxu ko voilà gaa yi nga xam ne moos dañuy bind affaire yi di ko jaal bi ay diihim ba pare ñu taxaw naan lii la yàlla wàcc mu ne ñooñu toskare ñeel na leen comme ni nga xam ne noonu la ko leerale ci suuratul baqara ak saar yi mel noonu ah kon nag affaire baa ngooga ci maa ida beeg façon yoo ci la saar yooyu yële léegi kon mu ne waa ji rek moom li boroom xam bi rahmatullah alayhi comme que ñoom jamono jooju jàng ginnaaw tàkkusaan seen seen tawraat yooyu soi-disant tawraat te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci dañoo dañoo wax ñuy wuteeg ñoom kon nag kon alquran buñ ko jàng yooyu mu ne nag mu ne qiyaas boobu baaxul parce que affaire bi nekkul rek nañ wuteeg ñoom loolu moo tax ba saxaaba bi radiyallahu anhu waxee ne yonent bi alayhi salaam ne ba yahudi ne fii mu ne gis nga képp ku fi joteeg soxnaam ci ginnaaw jóge sa soxna ci ginnaaw mooy waxuma fi nga xam ne fi la salte yooyu di génne nga ko nga nga nga koy sëy moom de non mooy position derrière képp ku ko def ak sa soxna yow kooku bu bu bu doon ñu juddoo day la ñu wax ko yonent ba saa saa ne waxuñu dëkk gaa yi yahuudi dañuy wax lu amul alxuraan wàcce nisaa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum ne seen soxna yi seeni tool lañ dikk leen seen tool nu mu leen neexe mooy façon position yëpp ci gàttal dagan na maadaama jote gi ci ci pëy bi lay nekk léegi nag am ci ke <laughs> ci saxaaba yi radiyallahu ngir gën a comme que yow di léeg-léeg yonent ma saa sam ne ñoom waxuñu loolu li ñu wax def leen lu leen euh, euh, euh, lu leen neex mukk belaat mut belaat lépp léegi am nag ci saxaaba yi ñu ne mais kon est que ñun duñ leen kii sax jamono yu mbërëg gi quoi yonent ma saa sam mer ndax nekkul ne rek walla que ne lii rek man nañuy wuteeg ñoom noonu non il faut mu tegu ci charia il faut yonent ma saa sam moo koy wax ci diggalu boromam. ne lii nii wute leen ceeg moom sinon du na ngay toog rek di xalaat naan nañ def nii nañ def nii déedéet voilà moo tax mu ne kon nag qiyaasam boobu mu def mooy analogie boobu mu def di jéem a kii loolu doxul moo tax fan di daan sànnil ma waaw qiyaasam mooy qiyaasam boobu mu def waaw ndax qiyaas la boo xam ne kenn du ko laysa bi mu'tabar kenn du ko bàyyi xel te aqdaahul qiyaas qiyaas li koy li koy dindi li nga xam ne mooy tax ba kenn du ko jàpp dafa bari loolu boo bëggee lu ci leer <laughs> mon grand yaa yaa oustaz demal <laughs> demal ci kutubul <laughs> kutubul usul ñooñu dinañ la fa gën a leeral yi wallahu taala alam léegi nag ginnaaw bi nga xam ne kon ci la wax lii ne kon amul dara benn waxtu bu ñuy sib jàng alquran léegi nag muy ñëw nag di wax ci yan yan waxtu la gëne jàng alquran mu ne afdaluha fi mu ne afdaluha ma fi salaati llayli wa jawfihi l axiri faqbal qawli mu ne afdaluha waxtu wi gën ci jàng alquran ginnaaw bañ la ne waxtu yépp mën nañ ko koy def saa benn amul benn benn restriction voilà amul dara les si les si tënk léegi nag mu lay wax nag ginnaaw loolu daa am nag waxtu yoo xam ne te la gënee moom jàngal quraan mu ne afdaluha waxtu yi gën ci jàngal quraan maa fi salaati layl mooy bi nga xamante ne moo nekk ci biir julli guddi qiyaamul layli jàng alquran foofu la gënee ndax suñu boroom moo wax ne inna nashi'atal layli hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qiila li nga xam ne moo sosoo ci guddi lépp jaamu yàlla ju sosoo ci guddi lépp lu sosoo ci guddi hiya moom ashaddu waq'an moo gën a dëgër dëgguwaay wa aqwam moo gën a jub qiila ak wax moo tax ca la gën a baaxe mooy qiyaamul layli ca guddi ga wa jawfihi rawatina nag biir guddi ga al mooy wàll wa nga xam ne moo féete ca bu mujj ba ca guddi gi faqbal nangul ma qawli sama wax ji man Bamba radiyallahu anhu nga ne ma waaw loolu ma ne la bii di ñëw dinaa la ko leeral insha allah wallahu taala alam li tax mu ne la faqbal qawli wallahu taala alam sallallahu alayhi wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in